a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ah ñu ngi woon ba léegi ci fatxu Makka gisoon nañu keneen ku bokkoon ci waa Xuzaa ñi waa Banu Bakk daloon ci seen kaw te mu ne woon kilifa ci ñoom ginnaaw Seydina Amr ibn Salim al-Xuzaa'i mi njëkk a gis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi koy wax gisoon nañu keneen ku génnoon ànd ci benn délégation ci waa Xuzaa wa huwa sayyiduna Budayl ibn Warqa al-Xuzaa'i radiyallahu anhu gis nañ ne bam demee ci riwaaya imaam Muusa ibn Uqba rahmatullahi alayhi inda al-Bayhaqi rahimahullah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi ñu ko waxee ni mu da leen le idhabu fatafarraqu fil buldaan mu ne leen dem leen ngeen tasaaroo ci réew yi mooy pour ngeen bañat seen délégation bi pour éveiller soupçon waaye gisoon nañ ne ci riwaaya imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi aley biñ continué woon que ne daje na ci nga xam ne Abu Sufyaana ibn Harb bi Usfaana Abu Sufyaan daldi koy wax fan nga jóge yow dafa mbaadu dangaa dikkal Seydina Muhammad Abu Sufyaan raxmatullaahi alayhi ridwaanullah moom it tuubagul woon ko déedéet damaa demoon fee rekk ci waa Xuzaa ak ci wàll wi nii ci pegg gi Abu Sufyaan ne ndax dëkkaloo Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko déedéet mu bàyyi ba mu dem mu bàyyi ba mu dem mu daldi dem fi nga xam ne fi la yësaloon gëléemam comme na mu defoon ba mu yoree njëggu waa Quraysh ba mu yoree njëggu waa Quraysh li taxoon noonu la defoon ba gisoon këne kon gaa yaa ngi koy waajal jullit ñaa ngi koy waajal ndax kat neefare yi ba mu ko tojee daf ci gis na nawaa muy saalu tàndarma te Yasrib moo fa bari la woon tàndarma noonu ci gox yooyu la xay Xaybar kon Abu Sufyaan ibn Harb xam ne ba pare mu ne wallaahi ahlifu billah laqad jaa budaylun muhammada sallallahu alayhi wa sallam waat naa ci yàlla këne budaylu de seydinaa muhammad fa la jóge ci moom la jóge mu dem medina daldi dem dugg ci so doomam ndax il était un fin politicien xamoon tamit siyaasa ni muy doxale demul ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam direct ndax Quraysh dañ ko yónni ngir ñu anticiper bala fee kenn jóge Xuzaa wax ko waaye nag bay wëy na mbuus Abu Sufyaan xam na ko binnaaw bi mu gisee li nga xam ne neefarey gëleemu Sayyiduna Budayl ibn Warqa al-Xuzaa'i temps yi nag tuub bëgguloon wax nañ la ci Fathu Makka ci la tuub mais mii muy dem nii moom Budayl ibn Warqa al-Xuzaa'i tuubaguloon kon Abu Sufyaan ñëw ci doom ji doom ji di yaay Ummu Habiba di Ramla bint Abi Sufyaan radiyallahu taala anhuma mu nar a toog ci laltu gi mu xëccu ko balam koy wax naan ko ci gàttal laqad asaab wallahi laqad asaabaka ba'di shar ay waay doom sama man de xaw ma woon ne xaw damaa yaa peut-être kii bi nga may bañ sama dayo moo tax bëggoo ma toog ci laltu boo xam bu mel nii wala rek muy ne man ci sama bopp ngay bañ ma toog ci laltu gi mu ne ko yow lii laltu gi yonent bi alayhi salaatu wassalaam la te yow mushrikun najis te yow na nekk koo xam ne yéeféer nga boo xamante ne nii dangaa sobewu kon looloo tax mu a ko kon nag laqad asaabaka ba'di shay aay waay lu yées dal na la sama gannaaw waay doom sama yaa bunayya foofu lañu yemoon kon de ci doom ji amewu fa lam yaakaaroon ndax li mu ko tontu moom yéeme na ci moom ba léegi ci riwaaya imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aley ba léegi ci riwaaya al imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aley waxoon nañ la jotoon nañu dugg ci ah, ci ci taxriij bi Ah, loolu loolu tuddoon nañ taxriij bi léegi mooy waxoon nañ la ne imaam ibn abi ba soloon na ko imaam ibn isxaaq soloon na ko te tamit borom Dalaa'ilun Nubuwwa indi na ko ci muy imaam al-Bayhaqi indi na ko tamit ci as-Sunanul Kubra na ko noon imaam al-Waaqidi na ko bi sanadin da'if ah imaam Ibn Aa'id soloo na ko ci loo xam ne mu'allaq la da koo sote noonu mooy dañoo sote ñi nga xamante ne daf ko nettali noonu ah boo demee ci sunanul bayhaqi al kubra moom soloon indi na ko foofu mu jaar ci yoonu mursalu seydina urwa ci isnaad boo xam ne ci moom la yem ah na ko noonu imaam abdurazaq as-san'ani rahmatullah alayhi soloo na ko ci sanad boo xam ne bu saxiix la kon ci gàttal mooy xadis bi mu nekk xadis boo xam ne xadis la boo xam ne bu wér la kon imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi ne ginnaaw bi abu sufiyaan kon jóge ci doom ji di sayyidatuna ummu habiba ramla bint abi sufiyaana radiyallaahu anha mu ne summa xaraja summa xaraja fa ataa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa kallama mu ne kon summa ginnaaw bi mu jógee kon ci doom ji moom Abu Sufyan sayyidu Quraysh xaraja mu génn fa ataa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mu dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa kallama mu daldi ah waxtaan ak moom ci mbir yi waaye <laughs> mooy ci li ko fi indi ngir dina euh, dëgëral accord Hudaybiya yi te ñu yokk ci délai bi faisant semblant que comme si dara xewul quoi waaye falam yarudd alayhi shay'an yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal koy tontu dara mu noppi rek ah moo xam ne fii moom fii moom kon baaxul summa dhahaba ila abi bakr ginnaaw gi bi mu jógee ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax ak moom tontu ko mu dal di dem ci seydina abu bakr mu daldi dem ci seydina as-siddiq abu bakrin as-siddiq alayhi ridwaanullah ndax xatta al-mushrikuun ñoom xamoon nañ ne ba'da rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yali abu bakr laa li ñuy ñàkk xam-xam lépp xamoon nañ ne moom jullit ñi ginnaaw seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam seydina abu bakrin as-siddiq mooy ki nga xamante ni mooy mooy ki ci tegu moo tax mu daldi summa ataa summa dhahaba ila abi bakrin fa kallama an yukallima lahu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala maa ana bi faa'il mu dikkal Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu comme que ci yonent bi alei saatu salaam moom dam demee di wax ak moom faalewu ko mu ñëw ngir wax ak moom ne ko kir nga joué ma rôle intermédiaire boog sama digganteeg yonent bi alei saatu salaam fexeel boog wax ak Seydina Muhammad boog ci sama noo nga wax nga waxal ma man sayyidu Quraysh man Abu Sufyan Seydina Abu Bakr ne ko ma ana bi fa'il radiyallahu anhu ne ko man loolu du man maa koy def loolu du lu may man man du ma ko def mu wax ak yonent mi alayhi salaatu salaam ginnaaw bi nga demee yow sa bopp wax ak moom faalewu la man man Abu Bakr ma dem di wax ak moom maa ana bi fa'il man duma def loolu li ma lay wax kuffaar yi xam nañu ni mu demee summa ataa Umar ibn al-Khattab fa kallama ginnaaw gi mu dikkal Seydina Umar ibn wax ak moom ngir mu intercéder bokk mu kii ko bokk mu daal di jouer rôle bokk bon comme que lim sant Seydina Abu Bakar moom Omar xanaa Omar dina ko man bokk Omar Omar man maay Abu Sufyan de est man nga maa defal lii sayyidu Quraysh Seydina Omar ne ko a ana ashfa'u lakum ila rasulillah ne ko eh, Abu Sufyan nga ne man maay demal di ci yonent bi aleyhi salaatu di leen ñaanal ngir mu mu mu jàppale leen wala mu dé mën la déglu yéen waa Quraysh ah yéen man ngeen di kii di eh, intercession di kii ngeen nga koy man ngeen koy demander fa wallaahi eh déglul Abu Sufyaan ma wax la bu baax yow damaa foog ne nag maa fàtte man Umar fa wallaahi law lam ajid lakum illa dharra la jaahadtukum bihi Seydina Omar ne ko wal fa wallaahi maa ngi wat ci yàlla ne law lam ajid lakum illa dharra la jahatukum be wat naa ci yàlla ne gis nga bu ma trouvéwul woon lu dul xorondom bu xonq bu ndaw boo bale muy la fourmi fourmi gis nga leen tuutee bu doon ne moom dongu laa dese comme arme bu ma mën a xeex ak yéen waa Quraysh waat naa ci yàlla man Omar dinaa jël fourmi boo xeex ak yéen ngay ñëw ma may intercéder que jëm ci yonent ma saa saam di wax di leen wax yéen xanaa da a rep. ah. Abu Sufyaan xam ne woo. fii moom du dox quoi. summa xaraja fa daxala ala Ali ibn Abi Taalib mu ne comme que fii doxul xaal ma dem ci Seydina Ali xaaral ma dem ci Seydina Ali summa xaraja ginnaaw gi mu génn fa daxala ala Ali ibn Abi Taalib ah mu daldi dem ci Seydina Ali asadullah al-Ghalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa gis nga ni ñu xamee woon ni mu demee ñu ne comme que Seydina Omar doxul moom bi ñu dem ci Seydina Ali xam nga waa ahlu sunna wal jamaa dafa am ci ñoom ñoo xam ne dañuy wute ci dañuy ne Seydina Ali moo moom moo waroon jiitu moom moo ëpp ngëneel ci Seydina Usmaan même bu dee d'accord nañ ne ni xilaafa gi demee noonu la war a demee mooy après Seydina Abu Bakar Seydina Omar Seydina dañu ne demee noonu nag noonu la gën gi demee muy ginnaaw Seydina Omar Seydina Ousmane après Seydina Ali ibn Abi Talib Abu Sufyan mu ne xaara yonent bi alayhi salaatu salaam de wax nag moom faalewuma fa ataytu bna abi quxaafata falam yujib yujib lii ma ut ma ñëw ci ibn abi quxaafa di seydna abu bakr waay waay wuyu la mu la ma soxla ci moom mu dikkal seydina umar ibn alxataab alfaaruuqu radiyallahu anhu faalewu ko nee ko yow sax sax yéen xam ngeen <laughs> nii dese woon lu dul xorondom bu xonq te ndaw woo wële melentaan boog voilà xorondom moo gën a rëy melentaan voilà melentaan xorondom mooy bu rëy bi te ñuul mooy bu ngand bi xorondom bu ma amoon benn melentaan bu ma mën a xeex ak yéen sax dinaa xeex ak yéen ci lool mu ne kon xaarama lam bi feneen summa xaraja mu jóge ci seydna omar radiyallahu anhu fa daxala ala ali ibn abi taalib mu ñëw ci seydna ali li doom abi taalibin radiyallahu anhu mu ne wa indahu faatimatu bintu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi agsee nag foofu ci ñëw ci seydina ali ibn abi taalib fekk kër mooy day dem ci kër kii wala bu gisee kenn kii après bi yépp kii mu ne xaaral ma dem kër seydina ali mu leen fekk sayyidatu faatima di doomi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne fa mu ne wa indaha ta ca saydatu fatima xasanun saydna alxasan ibn ali radiallahu taala anhu mu nga fa woon fekk saydna alxasan radiallahu anhu mu nga fa woon xulaamun ya dibbu bayna yadayha mu nekk as ngone ndaw soo xam ne mu ngi dukkat di jéem a dox aka taxaw di do jéem dox ko daanu di dukkat fa qaala abu sufiyaan ne ko yaa ali innaka amassul qawmi bi rahiman wa aqrabuhum minni qaraaba wa qad ji'tu fi xaaja fala arji'anna kama ji'tu xaa'iba fashfa' li ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam abu sufiyaan ibn harb sayyidu quraysh ne ko yaa ali soxnaam a ngi toog sayyidatu faatima doom jaa ngi jéem a dox ko daanu di seydina al hasan sibt rasulillah alayhim afdalu salaatu wassalaam mu ne ko yaa ali ee eh ali ngir gën koo touché innaka amassul qawmi bi rahima ñi ma dem ñépp fi ma jaar yépp ak fii nii yow Ali yow laa ci gën bokkal yaw laa gën a jegeel ci mbuum ak njur mooy mag yow suñu bokk moo gën jege pas que ne saxaaba yi radiyallahu ndax Abu Sufyaan Seydina Usmaan la gën bokkal moom moom la gën a jege waaye mooy ci ñim jaar Seydina Abu Bakar même bu dee ñoom ñim ñoo bokk maam mais ñooñu seenu nekk maam mooy mooy du maam direct après maam yu sori ca lañ bokk te alors que ñii ñii Abu mooy waa Banu Umayya ak waa Banu Hashim ñooñu ñoom ci Abdu Manaaf ñoom soriwul moo tax mu ne ko man yow yow de laa gën an yow Ali radiyallahu an ne ko innaka yow amassul qawmi bi rahima yow laa gën a bokkal ci gaa yi fii ñi ma jote jaar du Umar du Abu Bakr yow laa gën a jegeel de wa aqrabuhum yow laa gën a laal yow laa gën bokkal ci wàllu ak ak ak généalogie wa aqrabuhum te yow laa gin a jege min nii xaraaba yow yaa leen gën a jege jege ñaale ak yi ak man waaw mooy lien parentaux yi ñu am yow laa ko gin a jegeel ka ñee kon nag ah waqat jitu ko fee xaaja boo gisee nag ma ñëw man Abu Sufyaan dikkal la dama laa dikkal ci aajo boo xam ne moom laa am besoin boo xam ne moo ma tax a jóg moo ma tax a jóge Quraysh man Abu Sufyaan fala arji'anna kama ji'tu uh, uh, xaa'iban man nag Ali yëgal ne duma dellu nag comme ni ma fi ñëwee ku tus fas yéenéw ma dellu ilaa Quraysh ak i loxooy neen non fashfa' lii ila rasulillah sama aajo gi nag te moom laa lay sant nga ci mbokkoo ndax mbokkoo gu ñu jege ak mbokkaale gu ñoo xam ne moom lañ bokk ma ak yow waay waay say Ali dama lay ñaan man Abu Sufyan nga dem intercédeel ma ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam waay waay dagaanal ma ko fexeel waay mu dégg ma wala nga waxal ko li ma bëgg waay mu dégg ko demal nga ràmmul ma ci moom demal waaye nga tinu ma ci yonent mi alayhi salaatu wassalaam demal tinul ma foofale waay ràmmul ma foofale waay samay mbir plaideel ma sama dossier yow Ali loolu laa soxla ci yow man Abu Sufyan sayyidu Quraysh Seydina Ali radiyallahu anhu dégglu ko mu wax ba pare mu ne ko wayhaka ya wayhaka Aba Sufyan wayhaka aba sufyaana wallahi laqad azama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala amrin ma nastati'u an nukallimahu fi mu ne ko ah, Abu Sufyaan yow de way xag loolu waxeenu arab la du ne danaan ko toskare ñeel na la ndax Seydina Ali ñooñu ñooy ñi nga xam ne àllamu dunyal adab lu tax ndax ki ki ki nga xam ne mooy yaraatekat bu mag bi moo leen yar nekkul ne danaan ko way xaka lool loolu arab yi dañ ko doon waxante nit sax da koy wax doomam way xaka maada tafal waaye yow mooy expression mais yow looy def nii voilà way xakke aba Sufyan ay way Abu Sufyan voilà façon expression boobu la mais du ne daan ko waaye waaye tos kareñeel na la yow Abu Sufyan non ay Abu Sufyan wallahi maa ngi wàcc yàlla man Seydina Ali radiyallahu anhu laqad azama yonent bi alayhi salaam te dogu na ci mbir moo xam ne maa nastati'u an nukallima ñun mënuñu cee wax ak moom dara dogu na loo xamante ni nii di ci wax ak moom loolu mooy li nga xam ne darul jàppandi pour ñun jël na décision wam dogu ci amul kenn ci ñun koo xam ne man ngaa ñëw ba tax mu dindi décision bi mu jël li mu fas léegi Abu Sufyan nag jaaxle faltafata ila Fatimata fa qaal yaa binta muhammadin sallallahu alayhi wa sallam hal laki an ta'muri bunayyaki haadaa fa yujiira bayna an-naas fa yakuuna sayyida al-arabi ilaa aaxiri ad-dahr. ah bi Seydina Omar Seydina Ali waxee loolu. Abu Sufyaan daldi geestu ci Sayyidatu Faatima. mu ne ko yaa bint muhammadin yow xoolal <laughs> waxu ko yaa Fatima de mais da koy jéem a pour wax ko toucher ko nag ci fibre sentimentale yi yaa bint muhammadin e yow doomi seydinaa muhammad du jigéen alayhima salaatu wassalaam hal laki an ta'muri bunayyaki hadha fa yujiira bayna an-naas ay waay waay doomi Muhammad ju jigéen Seydina Muhammad ju jigéen alayhi salaatu wassalaam waaw lan moo tax yow Fatima est-ce que doo digal sa doom ju ndaw ji sa doom ji sa doom est-ce doo digal sa doom ji di dukkat mu daal di yiir diggante nit ñi mooy mu li may li ma soxla mu daal di ciy taxaw dem ci wax ak gi ba bu ko defee yonent bi alayhi salaatu sa bàyyi bu dee nar na dara ci waa Quraysh lool bu dox seen diggante ba lool du am sayyidatuna Fatima ne ko bu ne ne ko nag Abu Sufyaan ne ko nag te bu ko sa doom ji defee fa yakuna sayyidal arabi ila aaxirid dahr ay bu defee lool sa doom ji yëgal yow yaa binta Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam këne sa doom ji day nekk sangu arab yi ba ni àddinay tukki ba àddina bi tukki alxasan bint fatima bint ibn sallallahu alayhi wa moom mooy nekk sangu arab yi ba ni àddina biy tukki sayyidatu fatima radiyallahu anha ne ko ne ko wallahi ma balagha baniya bunayya maa balaga bunaya dalika an yujiira bayna annaas wa maa yujiiru ahadun ala nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko nag maa ngi wat ci yàlla man Fatima ne ko Abu Sufyan ne ko may Abu Sufyan maa ngi wat yàlla ne mais sama doom ji sama doom su sama doom su ndaw si bunaya ju ndaw ci mais moom majeurul sax maa balaga maa balaga majeurul xale bu ndaw la mais matewul li nga bëgg manu la yër diggante nit ñi te ak yonent mi alayhi salaatu salaam kenn manu la noo digganteem ak li mu nar de te nag yonent mi alayhi salaatu salaam kenn manu la dem di kii ak moom de loolu amul de Abu Sufyaan lool bu sama doom ji matewu ko te bu ko mate yonent bi aleyhi salaatu salaam kenn manu la dem di wax moom ci lool de fa qaala abu sufiyaan ne yaa abal xasan inni ara al umuur qad ishtaddat alay fan sox fan fan sox nii fan sox nii abu sufiyaan ne mu finalement comme que Sayyidatu Fatima loolu la wax mu tourné waat ci Sayyidina Ali radiyallahu anhu mu ne ko yaa Abal Hasan ndax loolu bokk na ci dàkkantalu Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala bi ko dàqaloon nag nee na mooy Abu Turab ndax yonent mi alayhi salaatu moo ko woowe woon keroog ba mu joteeg Sayyidatu Fatima radiyallahu ta'ala anhuma dem tëddi ca jàkka ja tëdd fa ba lex bi taq rëpp ak suuf yonent mi alayhi salaatu ñëw laaj sayyidatu Fatima radiyallahu anha ne ko ana sa boroom kër mu ne ko moom de dafa mer ba dem na ci jàkk ja mu daal di dem fekk ko mu tëdd yeneen bi alayhi salaatu salaam di ko yee naan ko qum ya aba turaab qum ya aba turaab ba mu ko yee gis lex bi mu teg lex bi ci suuf mu naan ko qum jógal yaa aba turaab yow bàyyi suuf si qum jógal yaa aba turaab yow bàyyi suuf si moo tax nee na boobu moom Seydina Ali moo ko dàqal ndax alayhi salaatu wassalaam mooy ki nga xam ne moo ko tudde woon moo ko dàkkantal moom asadullahi alxaalib ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne ko yee kon abu sufyaan ne ko nag yaa abal xasan ee yow baayu alxasan inni aral umuura qad ishtaddat alay fansaxni ne ko ah abul hasan man abu sufiyaan sayyidu quraysh de gis naa ne mbir yi tar na ci sama côté loolu je vraiment maa ngi ci xat-xat gu rëy ndax kat sama yen bi diis na te xew ñëw naa fii manuma am sax ku ma déglu moom li mu am Seydina Ali ak waa këram sax amu ko feneen yonent mi aleyhi salaatu salaam ci boppam faalewu ko dégluwu ko sax Seydina Abu Bakar moom li mu ko tontu ne ko maa ana bi faa'il Seydina Omar moom li mu ko tontu Abu Sufyaan moom mu ñàkkoon ko tontu sax moo ko gënaloon mu koy tontu <laughs> Seydina Ali radiyallahu anhu sax moom ni mu ciy wax nii <laughs> eh, moom amu ko feneen moo tax mu ne ko yaa abal xasani inni aral umuura qad ishtaddat alayya fansaxni mu ne ko yow abul xasan man de gis naa ni mbir yi tar na ci man léegi nag li ma lay ñaan mooy nga ah nga daal di may conseiller dama lay ñaan nga conseiller ma ana lan nga may digal ma def jox ma benn conseil boo xam ne ah man na maa dimbali ndax mbir yi tar na ci man yow abal xasan qaala mu ne ko seydna ali radiyallahu anhu ne ko wallahi maa a'lamu shay'an yughni 'anka walakinnaka sayyidu bani kinaana faqum fa ajir bayna an-naas thumma alhaq bi ardik seydna ali radiyallahu anhu ne ko Seydina Ali mu ne ko wallahi maa a'lamu shay'an yughni ah, <laughs> man Ali de Abu Sufyaan wax dëgg yàlla xaw ma dara loo xam ne mën na laa jariñ lu ma la mën a conseiller lu la jariñ <laughs> xaw ma ko de walakin naka ah waaye de sayyidu Bani Kinaana yow de yaay sangu waa Bani Kinaana yow de yaay sangu waa bani kinaana fa qum faajir bayna ah jógal xam nga kinaana ci maamu yonent baa yu saab saab la bokk te mooy maamu Abu Sufyaan rek moo tax mu ne ko yow yaay sangu waa banu kinaana kon nag fa faajiir bay bayna naas yow jógal nga yiir diggante nit ñi ba xam dangay dem ci mbooloo mi nga wax fa ne yiir nga diggante nit ñi boo ko defee nag summal xaq bi ardi nga daal di dellu sa suuf dellul Quraysh fa qaala Abu Sufyaan ne Seydina Ali awa tara dhalika mughniyan mu ne ko defal loolu Abu Sufyaan ne ko awa tara dhalika mughniyan anni shay'an est-ce que gis nga ne loolu man na maa jariñ bu ma defee loolu jóg yiir nit ñi ne man Abu Sufyan yiir naa diggante nit ñi mooy ba du dara lu xew seen diggante loolu bu ma ko defee loolu yaakaar nga ne dina ma jariñ <laughs> Seydina Ali radiyallahu ne ko laa wallahi ma adun walakin ne ko laa déedéet maa ngi wàcc yàlla maa adun yaakaaru ma ne dina la jariñ nag waaye nag suuf ka laa ajid laka ghayra dhalik Abu Sufyan ah man de trouvé la lu dul lii ma la conseillé xam naa ne moom du la jariñ waaye nag trouvé wu ma leneen loo xam ne moom laa la mën a conseillé lu dul lii même bu dee ne sama conseil bi ma la jox laa yughni anka shay'an du la jariñ dara. <laughs> Abu Sufyan génn fa qaama Abu Sufyan fi lmasjid fa qaala ayyuha inni qad ajartu bayna nnaas abu sufiyaan daldi jóg ne ayyuhannaas abu sufiyaan daldi dem ci jàkka ji taxaw ne ayyuhannaas yéen nit ñi inni qad ajartu bayna yiir naa diggante nit ñi wax ko ca kaw summa rakiba ba'irahu fantalaq ginnaaw gi mu daldi yéeg war géléemam fantalaqa mu daldi ñibbi daldi dem fi nga xam ne mooy Quraysh euh, loolu dafa Abu Sufyaan ame loolu dafa Abu Sufyaan ame li ko gën a préoccupé nag ci affaire yi mooy kenn da koo tontuwul ci bëggoon mooy xam ne léegi jullit ñoo yonent bi aleyhi salaatu salaam yëg na ko ndax dajanaak Budayl ibn Warqa te du de toute façon Budayl loolu la ko waxe woon moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ñëw jógee Quraysh ba fii di wax ak moom mais faale sax defu ko faale sax defu ko waaw ndax ñoom naqadul ahda ñoom ñoo ñoom ñoo xotti daal di ñàkk respecté li nga xam ne mooy accord bi doxoon seen diggante ak ñoom ci sulhul Hudaybiya Abu Sufyaan wax li muy wax daal di dem summa rakiba mu yéeg war waayam léegi nag ba mu àggee lan la ko waa Quraysh wax ak lan la wax waa Quraysh mu ne fa lamma qadima ala Quraysh qaalu bi ñu agsee bi mu ñëwee ba agsi ci waa Quraysh waa Quraysh ne ko maa wara ak mu ñëw war a def compte rendu comme tout responsable boo xamante ne ni dañ laa dénk daal wala ngay kilifa war nga léeg-léeg di def compte surtout bu dee dafa am luñ la def loo loolu bu xewee dangay def compte rendu dangay def compte rendu mais doo ñëw rek di def lu la neex après amul dara comme si gars yi amuñu droit sax de xalaat yow ci li nga def ak loolu dangay def compte bi Abu Sufyan daal di ñëw daal di defal compte rendu ñi nga xam ne waa Quraysh ñu ne ko maa waraa ak lan moo nekk sa gannaaw mooy ana loo jële fi nga jóge woon fi nga demoon ana lan nga jële ana lan ak lan moo nekk sa gannaaw qaala mu ne jitu muhammadan fa kallamtu sallallahu alayhi wa sallam fa wallahi ma radda alayya shay'a man de jittu muhammadan fa kallam ah waa Quraysh jittu muhammadan dikkal naa seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa ma daldi wax ak moom fa kallamtuhu ma wax ak moom waaye fa wallaahi ma radda alayya shay'a fa wallaahi maa ngi wàcc yàlla yéen waa Quraysh yëg leen ne ma radda alayya shay'a tontu sax defuma tous la ma tontul faalewuma faale sax defuma faalewuma summa jitu ibn abi Quhaafa fa wallaahi ma wajadtu fihi xayra ma jóge ci Seydina Muhammad ginnaaw bi ma faalewul du tout eh, eh. ma dikkal kan ibn abi quxaafa ma dikkal doomi abi quxaafa ji suñu maam suñu baay ji ne fii di abu quxaafa ndax temps yi mu dund <laughs> baay abu su baay sayna siddiq gisoon nañ tarjamaam abi quxaafa mu ne ma demal ko doomu abu quxaafa mais gis nga ma dikkal ko waaye maa wajatu fii xayra trouvé ma ci moom yiw mooy la mu bëggoon mu intercéder defu ci dara trouvé wu ma ci moom mu mbaax ak yiw summa yéen Quraysh yëg leen man Abu Sufyaan faw summa jitu Umar ba ma jógee ci ibn Abi Quhaafa ma dikkal Umar waaye fa wajadtuhu a'dal adu ma trouvé ko mais kooku moom moo gën a ñun mais suñu noon yépp moo ci gën a noonoog ñun na jullit ñi gisuma ku gën a ku gën a ñun que Seydina Omar ibn al-Khattab moom moo gën a noonoog nit kooku moom mooy suñu pire noon moom fa wajadtuhu a'dal adu moo gën a ñun suñu noon yépp moo ci gën a ñun yéen waa Quraysh yëg leen ba ma jógee ci moom nag summa ji'tu aliya fa wajadtuhu aliyana al qawm mu ne ba ma jógee ci Seydina ci Omar mi gina noonoo ak ñun ma dikkal Ali radiyallahu anhu man trouvé naa Abu Sufyan kene moom ma trouvé ko aliyana al mi moo gën a nooy ci ñin ñi ñoom ñépp moo ci gën a nooy moom daal mooy moo ci gën a lewet moo ci gën lewet gin cee neex a waxal moom rekk daal moo wax ak man wax ju tax ñuy wax waqad ashaara alayya bi amrin bi amrin sana'tu fa wallahi ma adri hal yughni anna shay'an am la mu ne leen nag am na nag am na lu ma digal am na lu ma junju moom Ali boo xamante ne nii moom la ma waxoon ma def waaye nag man Abu Sufyaan xawma est ce que loolu dinañu jariñ dara ñun Quraysh gaa yi ne ko kilifaay Quraysh yi ne ko abi maada amarak ana li ngay wax noonu ana loolu ngay wax lan la la ali ibn abi taalib ana lan la la lan la la lan la li nga ne moom la la junj def nga ko tax xamoo ndax dinañu jariñ dara lool mooy lan qaala mu ne ko amarani an ujiira bayna an-naas fa fa'altu ah voilà pardon dane waqad ashaara alayya bi amrin sana'tu eh, eh, eh, waaw lool lool li mu doon wax la xaala mu ne amarani an ujiira bayna naas digal na ma de ma dem yiir diggante nit ñi fa fa'altu def naa ko nag nit ma ko waxe ko defe xaalu ñu ne ko hal ajaaza zaalika muhammad sallallahu alayhi wa sallam est-ce que Seydina Muhammad moom wëyal na loolu sa yiir googu moom d'accord na ci ne yow yiir nga diggante nit ñi est wëyal na ko d'accord na ci hein <laughs> Abu Sufyaan ne nag laa <laughs> wéyalu ko ah d'accord ci ah non <laughs> gaa yi ne ko nag gaa yi ne ko gaa yi ne ko Euh, way xakk toskare ñeel na la cim Abu Sufyaan way xakk maa zaadaka ar-rajulu ala an la'iba bik famaa yughni anna maa qult gaa yi na ko Abu Sufyaan cay way Abu Sufyaan Abu Sufyaan ci piri waay waaye Abu Sufyaan ci piri waay ci piri ci piri Abu Sufyaan waay xat waay Abu Sufyaan yow de toskare na la tey way Abu tey Abu Sufyaan yow xamoo ne <coughs> maa zaadaka ar-rajulu ala an la'iba bik mais <laughs> kii kii da doon moom yokkul ci mbir yi dara dul mais da la doon fowe ah. ali mi nga wax mais doon fowe lu tax mu lay digal loo xam ne leer na ko ne du jariñ dara ñuy wax nga koy def ak kilifa gi nga doon ci biir nit ñépp sayyidu Quraysh nga dem di fa def loolu ah famaa yughni anna ma qultu li nga wax moom jariñuñu dara li nga wax amul benn utilité pour ñun waa Quraysh fa qaala Abu Sufyaan nag ne leen ah, Euh, ah dane ko kii nu tudd waa famaa nii anka pardon famaa nii anka maa qult qaala laa wallah <coughs> gaa yi na ko yeewu waa ji yokkul lu dul lu dul dalaa dalaa kii ah dala doon fowe famaa yughni anka léegi yow ñun ñun waa Quraysh dañ ne Abu Sufyaan yow lool nga def lan la jariñ ana lan la la jariñ lool nga def mu ne leen xaala walla lool lool jariñ <laughs> est jariñ na la mu ne non jariñu ah wallahi waat naa ko ci yàlla <laughs> maaw gaa yi nag mu ne leen nag <laughs> walla wallahi maa wajadtu ghayra dhalik lii nag laa fa am laa fa trouvé trouvé wu fa leneen lu dul lii ma leen wax nii ma leen compte rendu daal mbir yi nii la demee waaw mbir yi moom nii nii la demee ñii la deme yëf yi ah! kon loolu mooy compte rendu wu Abu Sufyan loolu mooy loolu la jëlee fa nga xam ne fa demoon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir ah, mu wéyal accord waaye maa yughni anhu dhalika shay'a jariñu ko dara <laughs> léegi nag waa Quraysh ñu ngi ci problème kon kon waa Quraysh ñu ngi ci problème parce que lañu bëggoon yónnoon seen sang bi dara amu te li leen gën a jaaxal ci mbir yi mooy xamuñ yonent bi aleyhi salaatu salaam nan lay def est-ce day toog noonu walla lay lan walla day xareek ñoom day dal si ci seen kaw walla day ubbi si day nangu si mag xamuñ ci dara ci brouillard la leen ba am na riwaaya bu da'if boo xam ne imaam al-Hafiz ibn tudd na ko ci Fathul Bari euh, te même bi mu ko tuddee daf ko da'ifal te loolu moom wérul këne ah yonent bi aleyhi salaatu salaam dane ah, ndax dafa nekk loo xam ne kii bi munkar la moom munkar la même bu dee ne riwaaya boobu ku mel ni am nañu ne mursalun saxiixul isnaad la waaye dafa nekk loo xam ne dafa wuteek li nga xam ne moom lañ xam ci wàllu siyari comme niñ ko gisee nii ak ni mu siiwee te mu nekk yu wér kën yeneen tibe saa salaam bi mu yëgee xabaaru ko ne rey nañu waa Xuzaa te waa Banu Bakr allié waa Quraysh leen dal am ci Quraysh ñu leen jàppale yonent bi aleyhi salaatu dafa yónnee ci waa Quraysh ne leen joxe leen nag diya indemniser leen ñi ngeen faat ci waa euh, Xuzaa bu ngeen ko deful rek ñu daldi deñ ci accords yi mooy man ñu accords yi daldi fi yem waaye loolu Quraysh daldi euh, ne ñoom bon dara lañ dul joxe mais loolu noonu loolu dañ ko tudd pour pour nit ñi xam ne loolu boo ko déggee ñu koy wax lool am na ñu koy euh, euh, comme ni ko imaam al-Hafiz soloowe daldi koy tudd ci Fath waaye loolu noonu moo wérul ci bu dafa nekk munkar munkar mooy loo xam ne mbir yi dafa wér loo xam dafa ñëw wuteeku li ko gën a wér fopp tam manuñ leen a boole kon loolu mooy li nga xam ne mooy munkar li am mooy Quraysh ci boppam yëgul woon li xew te Quraysh dañoo yónnee Abu Sufyaan gaaw ngir mu dem wax ak yonent mi alayhi salaatu salaam ngir li yashudda al-aqda wa yazida mooy li nga xam ne mooy li dëgër ci nettali léegi nag bi mu demee noonu bi mu demee noonu ah waxoon naa la ne imaam Muusa ibn Uqba rahmatullah alayhi daal dina koy soloo moom it <laughs> moom riwaayam dane bi nga xam ne euh, ci la ko Seydina Ali di waxe loolu ne ko génnal nga yuuxu ci biir nit ñi wax ci biir nit ñi ne leen yiir nga nit ñi dafa génn fasaaxa fasaaxa mu yuuxu ca wax ca kaw moom Abu Sufyaan sayyidu Quraysh fa xaraja fa saaxa ala inni qad ajartu bayna annaas wala wallahi ma adunnu an yuxfirani ahad nee na dafa génn wax ca kaw ne yéen yëg leen nit ñi yëg leen que man Abu Sufyaan ajartu bayna naas yiir naa diggante nit ñi te wallaahi maa ngi wàcc yàlla man Abu Sufyaan maa azunnu an yughfirani ahad yaakaaruma ne am na kenn koo xamante ne nii dina dina xotti sama yiir gi ma yiir nit ñi dina ko bañ a respecté yaakaaruma ne am na kenn koo xam ne du respecter le fait man yiir naa nin ba léegi ci riwaaya Seydina Muusaa ibn Uqba mu ne summa daxala ala nabi fa qaal ginnaaw gi mu dugg ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom Abu Sufyaan fa qaala mu ne yaa Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam inni qad ajartu bayna an-naas wala wallahi ma adunnu an yughfirani ahad wala yarudda jiwaari nee bi mu waxee ci biir nit ñi dafa dem dugg ci yonent bi aleyhi salaam ne ko yow Seydina Muhammad inni yëgal ne man Abu Sufyan qad ajartu bayna naas yiir naa diggante nit wala wallah te yaakaaruma ne am na kenn koo xamante ne nii an yuxfirani ahadun wala yarudda jiwaari yaakaaruma ne kenn dina euh, xotti ñàkk a sama sama li nga xam ne mooy yiir gi ma yiir nit ñi wala yarudda te yaakaaruma ne kenn dina delloo jiwaar yi la fekk ma yiir képp ku ñi ma yiir muy diggante nit ñi nee na fa qaala ma bi aleyhi salaatu salaam tontu ko ne ko anta taqulu dhalika ya aba hanzala ne ko yow yaay wax loolu yow abu hanzala xam nga ndokk na ci dàkkantalu abu sufyaan yi mooy abu hanzala mu ne fa xaraja abu sufiyaan ala dalik abu sufiyaan nag génn ci noonu imaam muusa ibn uqba mu ne fa zaamu mu ne fa zaamu nee nañu wallaahu a'lam buur yàlla nag moo xam anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala hiina adbara abu sufyaan allahumma xud ala asmaa'ihim wa absaarihim falaa yarawna illaa baghta wala yasma'u bina illa faj'a yonent bi alayhi salaatu salaam nee na nee nañu këne bi Abu Sufyaan demee bi Abu Sufyaan demee kii la yonent mi aleyhi salaatu salaam dane allahumma eebuur yàlla xud ala asmaa'ihim xud ala asmaa'ihim jàppal ci seen ci seen jàppal ci seen bët yi mooy fexeel ba seen bët yi duñ buñ ñu gis ak seen nopp yi falaa yaraw naa ba duñ ñu gis illaa baxta lu ci mbetteel fexeel ba waa Quraysh duñ ñu yëgal dara ka ci ñu ngi ñëw ci ñoom seen nii seen bët yi nii seen nopp yi duñ ba duñ gis illaa barta ludul ci loo xamante ne nii ci mbetteel lay doon wala yasma'u bina illa fuj'a te duñu dégg lu dul ci loo xam ne ci bërëg ci lu leen bett lay doon ah moom nag moom nag ah, ah, imaam Muusa ibn Uqba am na quelque différence ak discussion bi xew diggante Quraysh ak Abu Sufyan bi nga xamante ne nii euh, moom la moom la dem foofale waaye ci gàttal lii mooy li nga xam ne loolu la wax moom ki nga xamante ne nii mooy Abu Sufyan loolu la wax waa Quraysh bi mu ñëwee daldi rendre compte yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, waa Quraysh bokk ci la fa xew kon xam naa tey dañuy yem ci xew-xew bi muy génnuk Seydina bu Sufyan waa Quraysh yónni ko ngir mu dem daldi fay daay ji balaa balaa balaa ëpp loxo mu daal di dem anticiper balaa daraa xew ndax xam na li ñu def jàppale gu ñu jàpp jàppale seeni alliés ñu dal ci alliés yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye Abu Sufyan gis nañ ne lam fa bëggoon amu ko amul dara loo xamante ne daal dina ko fay jële li ci gën a graaw mooy xamul yonent mi aleyhi salaatu salaam lan lay décider moo tax waa Quraysh <laughs> euh, imaam Muusaa ibn Uqba nee na bi nga xam ne ci la dem waa Quraysh wax leen ko dañ ne ko radita bi ghayri ridan wa ji'tanaa bimaa laa yughnii 'annaa wa laa 'anka shay'an wa innamaa la'iba bika 'aliyyun la'amrullah maa jiwaaruka bi jaa'iz wa inna ixfaaraka 'alayhim lahayyin Abu Sufyaan waa Quraysh ne ko radita bi ghayri ridaa yow de gërëm nga xam ne jarul woon nga koy gërëm ngërëm fu ngërëm nawul ngay gërëm jóge fële foog ne def nga dara Abu Sufyaan ne man moom wóoruma sax yaakaaruma sax ne jariñ nañu dara wajitana te dikkal nga ñu bi ma laa yughni anna wala anka shay'a te dikkale nga ñu dikkal nga ñu loo xam ne jariñu la dara te ñu nit jariñu tus Abu Sufyaan wa it te yow Sayyid Ali dafa doon fowe la amrullahi ñu ngi koy waat ci dunduk suñu borom di borom bi maa jiwaaru ko bi jaayis yow xam nga ne sa jiir loolu loolu jariñul dara san ne marche pas du dox wa inna ka alayhim la hayyin yow nga taxaw naan leen yaakaaroo ne kenn dina bañ a respecté sa giir waaye yow xam nga ne loolu ñàkk koo respecté ci ñoom lu yomb la ci ñoom imaam Muusaa noq ba nag nee na après dafa dugg ci ci ki nga xam ne mooy mooy mooy boroom këram di Hind bint Utba moom Abu Sufyan moo tax mu ne summa daxala ala imraati summa daxala ala imraatihi ginnaaw gi mu dugg ci soxnaam di Hind bint Utba fa xaddasaha alxadiis mu dal di koy nettali ba mu demee Medina la fa xew digganteem ak Yonent mi alayhi salaatu abu Seydina Abu Bakr Seydina Umar Seydina Ali ak ñoom Sayyidatu Fatima alayhim ridwaanullah fa qaalat Hind ne ko qabbahaka Allahu min waafidil qawm famaa ji'ta bi xayr soxnaan si di Hind bint Utba mooy mujj na tuub gisoon nañ ko ci nisaan xawla rasuul sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhunna wa ardaahunna mu ne ko qabbahaka Allahu min waafidi qawm ay waay subbooxun ma la waay Abu Sufyaan waay waay buur yàlla xabbaxaka allah waay waay min min min waafidi qawm waay waay waay abu sufiyaan su booxun ma la abu sufiyaan waaye ci ci koo xam ne moom lañu délégué yónni ko ngir mu daldi ji mu daldi doxal nit ñi am mission fama jita bi xayr indiwoo fi yiw <laughs> loolu la ko soxnaam si tontu léegi nag mu des léegi yonent bi aleyhi salaatu salaam ginnaaw gi lan la décider ak lan la def ginnaaw bi Abu Sufyaan dëppee loolu insha allahu taala lañ war a gis ci jotaay bii di ñëw wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala